a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati qaaf kon ñu ñëwaat fi ñu yemoon ci saar bi nga xam ne mooy qaaf tey ñu war a jël fi nga xamante ne nii mooy fanweeru laaya bi fi suñu boroom di waxe ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yawma naqulu li jahannama hal imtalaat wa taqulu hal min maziid mu ne nag keroog bi nga xamante ne nii ca la nit ki yéeféer bi di ñëw ak ki nga xam ne jullit bu sàggan toog toppoo sa sa bakkan wala topp ka nga xam ne nee nga sa xarit la di la digal yu yées nga koy topp gese walla muy ib saytaane ba yow boo ñëwee ba moom nga lëkkaale woon ak moom même mel ni sa takkadeer takkadee nit ak takkadeeram léegi nag bu ngeen ñëwee foofu la di xuloo suñu borom wax ak yéen ne nag gis nga nag kenn du changé fii bu leen fi ñëw di xuloo de te jiitaloon naa leen li nga xam ne mooy di xuppaate gi waxoon naa leen bés bii dina xew kenn nag du soppi kaddu gi ma waxoon bu njëkk te man nekkuma ñaakoon sama jaam yi yow ma nag mu ne bés boobu mooy bés mi nga xam ne naquulu la ñuy wax li jahannama di wax safaraaw jahannama halim tala ci borom bi di ko laaj naan ko moo yow safara yow jahannama ndax fees nga ndax borom bi di ciy duy di ci sotti nit ñi ak jinne yi safara di fee di di di gën jël yoreem borom bi naan ko ndax fees nga wa taqulu safara naan hal min mazid est ce que am nga loo ma mën a dolli mooy safara gis nga keroog lu ñu sotti mu jël dañ koy duyo duyo duyo duyo duy comme di yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax nee na day day laaj rek naan buñ ko laajee mu ne iskamoo loo ma dolli ba borom bi tabaaraka wa taala da ci teg ndëggu tànkam li nga xam ne ci lay yeme nag naan xat-xat mooy doy na mooy kon xasbiya xasbiya li wat jota am kon doy na ma doy na ma doy na ma mu ne wa uzlifatil jannatu lil muttaqiina ghayra ba'id mu ne nag bu keroogee dinañ jegeñal lee bu dee yéefér yi mooy dal ñuy le nga xam ne day fees ba safara naan ndax amul lu ngeen may dolli mu ne waaye ñi gëmoon nag lu leen di xaar mu ne wa uzlifatil jannatu ñu daal di xëcc daal di jegenal aljannatu aljana lil muttaqiina ñeel ñi nga xam ne ñoo ragaloon seen boroom ci kaw suuf xayra ba'idun du leen sori hada ñu naan leen lii de a tu'aduna mooy ajjana ja nga xamante ne lañ leen doon dig li kulli awaabin ñeel képp koo xam ne delluwaakoon la ci boroomam xafiidin waaye koo xam ne day saytu li nga xamante ne nii moom la borom bi daal di woon kóllëre ak moom ci jaamu ko du ko bokkaale waaye tamit yépp loo xam ne moom la diina jiy laaj moom mu fexe nekk ci kóllëre yooyu doon ko fas takk ko doon ko doxe mu ne ku mel noonu moom lañ leen lii ajjana ji pour ñooñu la dee man mooy ka nga xam ne xashiya rahmaana bil ghaybi mooy ki nga xam ne dafa ragaloon borom bi fees dell ak yërmande bil bi ci kumpa lii bokk na ci liy ware ne kon arrahman yemul ci àddina kese ndax lii alaaxira lay wax ne ñi nga xam ne ñoo ragaloon arrahman kooku noonu de arrahmanul aaxira fii tamit borom ki fees dell ak yërmande ko kooku ci kumpa wajaa a waajoo jële kooku nga xam ne dafa ragaloon borom bi yër bu fees del la yër mën ci kumpa wajaa ata mu dikk bi qalbin ci xol boo xam ne munibin buy dellu ci boromam daal di set wecc daal di set wecc leneen lu dul bi tabaaraka wa taala udxuluha bi salaam ñu leen di wax malaaka yi di leen wax boroom bi di leen wax moo di leen wax malaaka yi naan leen udxuluha ay waay yéen jaam yi dugg leen àjjana ji bi salaamin ci jàmm daalika bés bii nag moom zalika lii nag moom yawmul xuluudi mooy bés bi nga xam ne fi ngeen di béel fi ngeen di sax biir aljana kenn dootu fi génn lahum ne suñu boroom ne lahum ñeel dina leen ñeel maa la nga xam ne sa'una li leen sopp kese moom lañu fay am fiihaa ca biir aljana joo jële wala day naa te ñeel nañu masjidin am dollentu am masjidun am ndolleent bu ñu leen defal mooy borom bi bu leen defalee lépp daal di leen wax ndax yéen gërëm ngeen ñu ne lu tax duñu gërëm te nga faral ñu suñuy bàkkaar daal di ñuy jéggal daal dañuy musal safara dugal ñu aljana mu daal leen wan boppam mooy dañ koy gis comme ni nga xamante ne loolu la doon wax ne moom moom moom nit ki ngay gis wujuhu yawma idin nadira ila nadira ilaa rabbiha nazira mu ne am na ay xar kanam yoo xam ne bu karoogee mooy ñooy dugg aljana dañuy xool nazira di xool nazira dañuy leret daal di leer nay ilaa rabbiha nazira di xool jëme ci seen borom lool mooy yawmul mazid mooy bés bi nga xam ne ñoom dañ ciy gis aljana di fa gis boroom bi tabaraka wa taala loolu nag ku nekk ak na nga tolloon ci say jëf ak sa gëm yàlla noonu ngay ëppalee ci ñaata yoon ngay gis borom bi tabaraka wa taala ahlaknaa qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha mu ne wa kam ahlaknaa waa waa Makka ñii nag di weddi ginnaaw bi ma leen fu waxee lii lépp ak nit ñiy weddi seen gannaaw wa kam ana di mbugal qablahum lu leen jiitu woon ñoom wa Quraysh ñii wa Makka ñii min qarnin ci ay siècle yoo xam ay nit ñoo xam ne romb nañ fi hum gis ga gaa yoo yële ma mbugaloon ashaddu minhum quwwa ñoo minhum batshan ñoo leen ginoon a tar doole foofu mooy ñim tuddu ashaabul layk xeexkat yi gaa ak waa Firawna ak fa naqabu fil bilaadi gis nga ñoom ñoo ñële mooy ne def nañ ay trace bàyyi nañu ay jeexital ci dëkk bi de ku dem Égypte gis pharaon ya lañ fa def ba léegi mu nga fa waaye teewul borom bi bi mu leen di mbugal teewul mbugal na leen kenn xamatu leen waaye fa naqabu fil bilaad fa ba mbugal mi ñëw ñuy ut fu ñu daw di xool fan la ñuy jaar ngir rëcc waaye hal min mahis est-ce que am na bu borom bi ñëwee di la mbugal mukk moo tax ñoom ñépp la ne taral daal dëgg-dëgg ci lii nettali bii nga xam ne moom laa nettali ci laaya yii ci saar bii di suuratu qaaf la zikra nekk na ci wat naa ne nekk na ci ak ku de li man kaana waaye ñeel ki nga xamante ni ñeel na ko nekk na lahu ñeel ko qalbun xol boo xam ne dina ci xalaate te tamit di ci jàppee aw alqa samaa te tamit mu nangu di di déglu li nga xam ne mooy wax ju baax alquran hadith yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa huwa shahid tey tey tey teewee li nga xam ne mooy la muy dégg mu fexe di ko appliquer di ko doxe di ko seede di ko wéyal loolu ku mel noonu moom li nga xam ne moom saar bii moom li fi nekk day nekk li nga xam ne mooy ab fàttali la ngir ku noonu wala xat mu ne dëgg-dëgg nag xalaq na samawati wal arda ñun dëgg-dëgg borom bi ñoo bindoon juróom-ñaari asamaani wal arda ak juróom-ñaari suuf wa ma baynahuma ak li nekk seen diggante fii sittati ayyaamin ci juróom benn fan wa ma massana min lughub ta benn yàq benn coono daal di ñuy dal ba nga xamante ne nii moom lañ doon liggéey comme ni yéeféer yi di wax naan borom bi dafa dabax asamaan seeg suuf yi après mu sonn daal di ay jour du Seigneur daal di noppale ko loolu waxi caaxaan la mu nekkoon fas biir muñal yow jullit bi fas biir yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ala ma na ci li ngay dégg yéeféer yi di ko wax guddeeg bëccëg di ko jëmale ci boroom bi tabaaraka wa taala mu nekk ay njom de lu du noonu muñal ci wax yu garaaw yooyu wa sabbih bihamdi rabbika del sabbal nag di sant ki nga xamante ne nii mooy sa boroom di féeti ki nga xam ne mooy cant gi sa borom moomu la qabla tulu'i shamsi laata li nga xamante ne nii jant bi di fenk mooy julli fajara ngoog wa qabla al-ghurubi ak li nga xamante ne nii laata li nga xamante ne mooy jant bi di so mooy kon julli fajar dugg na waaye lan. julli li nga xam ne tisbaar ak tàkkusaan ndax qablal ghurubi mooy laata tant bi di soo wa minal layli bu guddee nag fa sabbihu ne koy sàbbaal di fee ci géejëm yi moom borom bi tabaaraka wa taala mooy julli timis ak geedu gunañ ndax ñoom julli yu guddi lañ wa adba wa sabbi hamdi rabbika kon wa minal layli fa sabbihu kon dee ko sàbbaal di ko di ko sàbbaal ci sa làmmeñ waaye di ko jullil yi nga xam ne ñooy farata yeeg yooyu yi nga nekk ci tey soril borom bi yi nga xam ne moom la ñu xamul dara di ko jiima toppal wa adbaara sujud ak ginnaaw sujud yi mooy ne bés boo jullee ba pare del def ay baaqiyaatu saalihaat comme ni ko boroom bi suñu boroom daal di jàngalee ci lam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yi del ja julli yi xam ne mooy mooy moom la ñuy wax yi nga xam ne mooy naafila yi nga xam ne moom la ñuy def laata julli yi wala boo ginnaaw ta ta li nga xam ne mooy timis yooyu yu baax a def la muy rawaatib yoo yëlee kon nag mu ne wastami' te nag sànnil sa nopp tey déglu yawma bés deel xaar yow ma bés bi nga xam ne yu naa di del déglu di xaar bés boo bëri ndax compte en rebours la mooy la luy xew la te foo jaar di la xew te commencé na këne moom dina ñëw mooy mbir mi dem na bal mi wàcc na mu ngay wàcc ci mbartal mi foo jaar dina àgg ci suuf mooy yawmal qiyaam noonu la demee kon was del déglu yow ma bés bi nga xamante ne nii yu di lay woo daa di aji noo wooja woote ji mooy Seydina Israfil ba muy ëfe ci buftu bi min makaanin qariibin ci bërëb boo xam ne nag boo xam ne bu jege la ndax nit ñépp so la ñuy dekke mu ne yawma mooy bés bi nga xam ne yasma'una sayhata mooy woote gi ak yuuxu la yasma'una ci la ñuy dégg as-sayhata yuuxu ga bil haqq ci dëgg du nekk ay gént de ci biir bàmmeel yi lañuy nekk dégg ko zaalika suñu borom ne cay bu keroogee loolu la yow yawmul xuruj mooy bés bi nga xam ne mooy bésu génn bi ci la nit ñi nag di génnee ci seen seen bàmmeel yi bi muy wax yaxrujuuna minal ajdaas yi ci seen bàmmeel yi inna nahnu nuhyi wa numiitu wa ilayna al-masiir mu ne inna ñun borom bi nuhyi nahnu ñun nuhyi ñooy dekkil ñooy dundal wa numiitu te ñooy dee wa ilayna al-masiir te ci ñun la ku faatu mooy jëmal fa la jëm mooy ci man la waaye ba daal di nekk yawma gis nga bés boobu nag mooy ban bés yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'an mooy bés ba ñuy dégg yuuxu ko mooy bés ba nga xam ne ci la suuf si di xar ñuy génn comme ni nga xam ne gàncax gi buy génn ni muy la la nit ñi di xare di génn ci seen bàmmeel yi anhum siraan ci lu gaaw nag zalika hey loolee hasrun alaynaa yasir mooy pang gi nga xamante ne nii aka yomb ci ñun ba bi tabaaraka wa taala dajalewaat leen nahnu ñun borom bi alamu muy tëj saar bi ñun de nahnu ñun alamu ñooy ñi xam dëgg-dëgg bi maa yaquluuna ci yéefér yi di wax ci kaw suuf di ko ruuma naat di ko dëgg di ko ci lu bon lépp di ko wax di ko wikkloo di ko tëjoo di ko wax ngir contre sama diine ji xam naa yooyu yëpp wama anta alayhim bi jabbaar yow nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam yow jullit bi suñu borom defu la nga nekk en gardien yorub gourdin tiim bopp yéefér yi ba ñu def nga tiim leen manoo loolu yow daal wama anta alayhim bi jabbaar nekkoo ko xam ne mooy lasta alayhim bi musaytir comme fële mooy ne nekkoo koo xam ne yaa leen tiim nag di leen par force li ma leen di wax ci lu baax di ngeen ko jëfe déedéet loolu manoo ko fadhakkir bil qur'ani kon nag fàttali li nga xam ne mooy ci alquran jii di jaar ci alquran ci ngay fàttaleen mooy fàttali wu rëy gi man waaye kan moo ci jariñoo man ka nga xamante ne nii yaxaafu ragal na waa sama